moom nag mu ngi tuddoon Kulthum wala Kalthum ibn al-Hidm ibn Imri al-Qays ibn al-Harith ibn Zayd ibn Ubayd ibn Zayd ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari al-Awsi kon Kulthum la tuddoon wala Kalthum di doomi alhidm alhidm di doomi ku ñuy wax imreel qays imreel qays di doomi alxaaris alxaaris di doomi zayd zayd di doomi ubayd ubayd boobu di doomi zayd ibn malik zayd di doomi malik malik boobu di daw di doomi awf awf di doomi amr ibn awf ibn malik ibn aws bokk ci waa aws ci waa lamsaar moom nag comme li imaam ibn Isxaaq wax naka noonu imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhima ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këram la daloon bi mu agsee Quba ci gàddaay gi moom aleyhi salaatu wassalaam am na nag ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim comme ni nga xam ne noon la ko imaam as-Saalih ash-Shaami waxee raximahullah mu ne am na ci ñoo xam ne nee nañu këne moom bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dal ci moom nekkul nekkuloon jullit mooy kaana mushrikan ala diinil qawm këne moom yéeféer la woon nekkoon ci diine yi waa ñi ëppoon ci waa yasrib jamono jooju waaye kanta muhammad ibn saad di imaam ibn ci at tabakaat moom dafa solo jaar ci yoonu sëriñam di imaam Muhammad ibn Amr eh, Muhammad ibn Umar al-Waaqidi di imaam al-Waaqidi moom mu ne jële ci seydina Abdullah ibn Abbaasin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom lu wuteek wax boobu imaam as-Saalih ash-Shaami toxal la wax ci xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci riwaay ci yoonu imaam al-Waaqidi raximahullah mu jële ko ci seydna abdullah ibni abbaasin radiallahu anhuma moom imaam abdullah ibni abbaas mu ne kaana kal kulthum wala kalthum ibn al-hidmi rajulan sharifan wa kaana musinnan aslama qabla maqdami nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam al-madina falamma haajara nazala alayhi wa kaana yataxaddasu fi manzili Sa'd ibn Xaysama wa kaana yusamma manzil al-Uzzaab kon imaam ibn Sa'd mu wax foofu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas ci riwaaye boobu ñu gis ne dafa ndax dafa jaar ci yoonu imaam al-Waaqidi mu ne Kalsuum ibn al-Hidm de dafa nekkoon rajulan sharifan góor gu tedd la woon mu ne nag wa kaana ku sori woon la ci ay at ku âgé la woon aslama tuub na qabla maqdami nabi avant le yonent bi aleyhi wasalaam di ñëw foofu di agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon ñu gis ne wute nag looy li ñu gisoon sànk mu ne fa lamma haajara bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaayee nazala aleyhi këram la dal moom waaye da doon waxtaan moom aleyhi salaatu wassalaam bu ma sow na nekk këram ba génn da doon dal dem kër Sa'd ibn Xaysama radiyallahu ta'ala an Sa'd wa an Xaysama mu ne foofu la doon waxtaane ak saxaabaam yi te kër googu lañ doon woowe manzilul uzzaab yi di këru ñi nga xam ne ñooy célibataires yi moom nag di euh, Kalthum ibn al-Hidm euh, moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gaañu foofu ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax lu néew la fa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paase ci dëkk ba madina lu dul moom mu génn àddina moom seydina kalthum ibn al hidm te bi muy génn àddina mu ngi génn àddina avant ghazwatu badrin moo tax euh, nekkoon nag góor gu baax moom mii di seydina kalthum ibn al nga xam ne mooy ki dalal yonent bi aleyhi salaatu ak accueillir ko këram bi mu agsee foofale ci Quba kon mu génn àddina laata Badar bokk ci ñi njëkk génn àddina ba fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsee radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaa